ñu ngi woon ci umratul qadaa wala umratul qadiya jeexaloon nañu umra gi ba gisoon denc gu alayhi salaatu wassalaam daldi denc sayyidatu Maymuna bint al-Haaris radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha foofale ginnaaw bi moom umra ba pare ci jeexitalu ñetteelu fan bi waa si ñëw ne ko génnal gisoon nañu Xuwaytib ak ki nga xam ne mooy euh, ki defoon yi Suhayl ibn Amr ñu ñëw na ko nga génn yonent bi alayhi salaatu salaam bu dee de yëgu ngeen ko ma yëgal leen damaa denc soxna ci yéen waa Makka ah lan la leen di wàññi lan la leen di est-ce da leen di lor bu ngeen ma bàyyi woon ma toog fi céetal dal di leen invité waale ngeen ñu defar lekk ngeen lekk ñun ñëpp ñu lekk gaa yi na ko soxlawuñu répéteel ko lim ko waxoon comme ni ñu ko gise woon ci riwaay imaam ibn isxaaq bi rahmatullah alayhi gaa yi na ko laa xaajata naa fi ta'amik faxruj anna yi na ko soxlawuñu amuñu benn aajo soxlawuñu dara sa lekk yi nga naan da ñun amuñu ci benn aajo soxlawuñu ko faxruj anna ñun daal li ñu yitteel mooy akoore lam waxoon jot na génnal nga jóge ci ñun voilà ah yonent mi alayhi salaatu salaam di génn gis nañ ca riwaaye Muusaa ibn Uqba ba Seydina Sa'd ibn Ubaada moom mu fala ne woon di xuloog ñoom waaye alayhi salaatu wassalaam daal di digal Seydina Abu Raafi mu daal di yëgle ah bir raxiili këne aywa ñibbi nag jot na moom la fa bàyyi woon ngir mu toppatoowal ko yaay Maymuna ak ñi muy àndal indil ko ko ci xur bërëb boobu nga xam ne sorewul Makka di Sarif di Sarif gisoon nañu uh, li nga xam ne mooy masala bi entre waxu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kene alayhi salaatu wa salaam dafa denc yaay Maymuna wa huwa xalaal wa fekk dafa nekk koo xamante ne ni dafa nekk ci sacralisation bi ci umra gi ak li waa jumhur wax comme li ñoom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullah alayhi wax na ko noonu jumhurul ulama min al madahibi ñan ñoo wax loolu al malikiya wa shafi'iyya wal hanabila moo tax bokk nañ ci ñuy tere booy jàng li jëm ci aj gi yi ñuy tere ki armal di ko def mooy mu maye soxna walla muy takk soxna wala muy labat comme niñ ko gisoon ci xadiis Seydina Usmaan alayhi ridwaanul mannaan inda al imaami Muslim Abul Xuseyn raxmatullaahi alayhi xanafiya yi nag ñoom waxu ñoom ci waxu Seydina Abdullah ibn Abbaas lañ jàpp moo tax ku mel ni imaam at-Tahawi daal dinay jàppale wax jooju lool waaye mazhabam daldi koy daldi ci daldi di koy dëgëral bu baax dugg ci wàll càllale yi ci wàll yi nga xam ne ñoo ñi nekk rijaal yi ñi nekk ci càllale yi ci xadiis yi ne lool yu seyna Abdullah ibn Abbas ak yeneen ak yi nga xam ne dañ ne doonoo yu seyna Abu Rafi' ak bu sayyidatu Maymuna binti alxaaris radiallahu taala an iljamii waaye daal li gën dëgër mooy li waxoon ci jataa bi weesu insha allahu taala këne e, déet yonent bi aleyhi salaatu salaam comme li yaay Maymuna waxal boppam te moom la eng mbir mi engagé woon ak ki nga xam ne mooy ki doon dox loolu di Seydina Abu Rafi' mi nga xam ne ñoom ñaar ñépp dañu ne bi muy denc yaa Maymuna radiyallahu taala anha wa dafa ne woon koo xam ne xalaal lañu xalaalaani wahuma te ñoom ñaar xalaalaani mooy dañu nekk ñoo xam ne eh, armaal génnoon nañ ci loolu kon nag ñu ngi woon ci ñibbi gi ñu ngi woon bi alayhi ci xadiis bi nekk saxi imaamul buxaari bu seydina albara ibn aazib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne mooy bi muy génn doomu seydatu Hamza ibn Abdul Muttalib daal di koy topp foofu lañ yemoon tàmbali woon ko ñu arrêté woon ko ndax suñu batterie bi batterie yi da doon waaj a fay ñu doon bañ di continuer ba ci biir rek bayu min ba daa loolee lañu daa bañ lañu doon bañ moo taxoon ñu daldi ko fa woon yemale waaye walillahi alhamdu wal kon ñu war a continuer boobu foofu kon muy riwaay kan seydina imaam al-Buxaari ibn Aazib radiyallahu taala anhuma muy nettali mu génnee mu Ali radiyallahu taala anhu ne ko qul li saaxibaka li saaxibika xruj anna faqad madal ajal ñu ñëw ne Seydina Ali radiyallahu anhu mooy dàqantewul man na am ci moom la njëkk ñëw après ñoom ñu ñëwal seen bopp Xuwaytib ak ki nga xam ne mooy Suhayl ibn Amr ci riwaayu imaam ibn Isxaaq bi mu ne fa ataahu Xuwaytib ibn Abd al-Uzza ibn Abi Qays ibn Abd Wudd ibn Nasr ibn Malik ibn Hisl fi nafar min Quraysh mu ne bi muy ñëw moom Xuwaytib ibn Abd al-Uzza mu ngi ànd ak benn mbooloo parmi mbooloo ci waa Quraysh gisoon nañ ci riwaay imaam Muusa ibn Uqba bi mu jëlee ci Seydina Abu Bakr az-Zuhri rahmatullah alayhi këne ki nga xam ne moom la àndaloon moo doon Suhayl ibn Amr mooy loolu lépp dàqantewul ñu wax ko Seydina Ali après ñoom ñu ñëwalaat seen bopp kon bu ñëwee ci riwaay imaam al Buxaari bi kon bu Seydina al mu ne Euh, sayyidatu Maymuna radiyallahu anha foofu noonu yonent bi alayhi salaam daal di woon kii daal di woon séetal doon ko séetal foofule ci sarif yàlla dafa def ne foofu la génne àddina moom sayyidatu Maymuna allahu akbar fa la génne àddina bàmmeelam foofu la nekk sarif sorewul Màkka noonu bi foofu noonu mu séetale woon foofu noonu la faatu fa lañu ko denc moom as-sayyidatu Maymuna ummuna e, zawju rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam kon mu ne imaam al-Bara mu ne bi Seydina Ali radiyallahu anhu ñëwee wax loolu alayhi salaatu wassalaam ne ko gaay nee lañu génn mu ne fa xaraja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di génn mu ne fa tabi'athu ibnatu Hamzata tunaadi bi muy génn nag doomu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ju jigéen ju fa woon génn topp ko topp bi jullit ñiy dem mu topp yonent bi alayhi salaatu topp leen naan yaa ammu yaa ammu ee eh sama baay tax ee eh sama baay tax ngir mu bañ koo bàyyi ci biir mushrikuuna yi mu nekk waaye moom nag euh, doomu Seydina Hamza bi dañoo wute nan la tudd am nañu ne Umaara la tuddoon Umaara binta bintu Hamza wala Umaara ibnatu Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma am nañu ne Umaara la tudd loolu la imaam al-Waaqidi ci al boo demee ci Dalaa'ilu Nubuwwa imaam mais ci yoonu imaam al moom dane Umaara la tuddoon am na ñeneen ñu ne déedéet Fatima la tuddoon ndaw xale doomu sayyidatu Hamza bu jigéen bi Fatima la tuddoon Fatimatu bintu Hamza loolooy ñaareelu wax bi ñetteel bi ñu ne déedéet tudduloon Umaara tudduloon Fatima mais Umaama la tuddoon Umaamatu bintu Hamza am ñu ne leen déet yéen tuddul woon umaama tuddul woon faatima tuddul woon umaara amatullah la tuddoon amatullah amatullah mooy jaamus ya jaamu yàlla bu jigéen bi jaam bu jigéenu borom bi liñ naan abd xam nga no abdatu abdatullah non abdul mooy góor jigéen lañ naan ama voilà amatullah allahumma inni inni abduk allahumma inni abduk ibn abdika ibn amatika nawaasina bi yadik naasiyati bi yadik allahumma inna abiduk bani banu abidik ak bani imaik waaye amatullah al ama eh, mooy jaam jigéen am ñu ne amatullah comme mooy équivalent abdullah ku tudd abdullah ci góor façon jigéen jigéen bi bu doon jigéen buy tudd noonu amatullah lay tudd ñu ne noonu la tuddoon loolu mooy ñeenteel wax am ñu ne déedéet tuddul woon umaara tuddul woon fatima tuddul woon umaama tuddul woon amatullah waaye salma la tuddoon salma salma am ñu ne salma la tuddoon waaye eh, wax bu njëkk bi moo gin a siiw comme l'imam al-Hafiz ibn wax ci Fathul Bari bi tuddee wax yi mu ne wal awwalu huwa bu njëkk bi mooy li gën a siiw waaw mooy li gën a siiw moo tax eh, kon loolu mooy jëwoon ci tuur bi waa léegi nga ne mais la moo tax kon moom mu koy woowee yaa am ndax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mais moom doom la ci Seydina Hamza mooy Seydina Hamza radiyallahu anhu ibnu Abdul Muttalib baay la ci moom ndax frère baayam la mooy Seydina Hamza ibnu Abdul Muttalib Hamza ibnu Abdul Muttalib Abdallah mi jur yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ibnu Abdul Muttalib grand frère Seydina Hamza moo jur yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon doomu Seydina Hamza kay mooy cousin la war a doon kii cousine nu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wala nu ñu war koy woowe mais mag daal la mën a doon ci rak yonent bi alayhi salaatu wa salaam mag la mën a doon ci moom kon lan moo tax mu naan ko yaa am yow sama baay tax comme si ndax bu doon al Abbas la ibn Abdul Muttalib bu boobaa bu nee yaa am dinañ ne waaw ndax kii magu kii magu baayam la. al magu Hamza la kon bu nee yaa am mu c'est normal alors que doom la yonent bi alayhi salaatu salaam waajur la ci moom bàyyi la ci moom kon lan moo tax doomam naan ko yaa yaa am mu bokk mooy mën na nekk da koo wax ngir màggal ko te tamit comme ko gone la woon mooy alayhi salaatu mii kilifaay ñépp mu wax ko ngir màggal ko lool wala lim ne ko am muy noonu la lu tax ndax. yonent bi aleyhi salaam ak Seydina Hamza ñoom ay frère lañu ci wàllu di ra ci wàllu nàmp ci wàllu ar ndax ñoom bokk ñoo bokk nàmp moo tax moom bokkam la ci wàllu frère de lait la mooy baayam la ci benn wàll que ne moom Seydina Hamza petit frère Seydina Abdallah mi jur yonent bi la aleyhi salaatu wa salaam waaye ci beneen côté ñoom ñaar ñoo maase presque ñoo bokk at ñoo doon. presque presque ñoo bokkoon doon nàmp ñoo bokkoon doon nàmp lool moo tax côté boobu kon alayhi salaatu wassalaam axu Hamza min ar-radaa dafa nekk frère Seydina Hamza ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu nàmp frère de lait kon ne lool la nag kon bu nee ko kon bu nee ko yaa am bu boobaa day jàll mooy wax jooju noonu day mën a nekk voilà Euh, léegi kon mu ne ko kon kon mu ne ko yaa ammu yaa ammu doomu Seydina Hamza bi génn topp yonent bi alayhi salaatu salaam naan ko eey sama baay tax sama baay tax ci riwaay imaam al-Waaqidi bi dane bi nga xam ne ci lañ ñëw euh, euh, ndax fii nii Makka imaam al-Waaqidi dane jële ci xadiis boo xam ne mooy càll bi wérul ci mu jaar seydna abdullah ibn abbas mu ne umaara bint hamza ibn abdul muttalib wa ummuha salma bint umays ki juróon kii salma bint umays moo juróon moo doon boroom moo doon soxnaay seydna hamza moo juróon doomam jii tañu la umaara bi moo gën a siiw sinon gis na yeneen tur yi ñu la wax ne dañ ko koy nee nañ moom la tuddoon yaayam Salma bint Umays la tuddoon di sëru kan ban saxaaba bu jigéen lañ gisoon bu am Umays doomi Umays yàggul gis nañ ko Xaybar gis nañ ko Xaybar bi Xaybar di jeex ñu jógoon Éthiopie ma dimbali la ñu jógoon Éthiopie di ñëw am na koo xam ne femme boo xam ne bint Umays la tuddoon te gis nañ ko ci nisaa'un hawla rasuuli sallallahu alayhi wa wa radiyallahu ta'ala anhum na gisoon nañ ko muy asma bintu umays nekkoon soxnaay seydina jaafar ibn abdul muttalib voilà seydina jaafar di grand frère seydina ali soxnaam ak soxnaay seen bàytex ñoom ñaar seydina ali ak seydina jaafar seen bàytex di hamza ibn abdul muttalib soxnaay seydina jaafar ak soxnaay seydina hamza ay sœur kee asma soxnaay Seydina Jaafar asma bintu Umays la tuddoon soxnaay Sayyidatu Hamza Salma bintu Umays voilà moom nag moo juróon Umaara bi wala Amatullah wala kooku ñuy wax noonu ne moom la tuddoon kon ci riwaay imaam al bi mu ne kii moo ko juróon di Salma bintu Umays Seydina Abdullah ibn Abbaas mu ne Makka la ne woon kaanat bi Makka mu ne fa lamma qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kallama Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ala man natruku ibnata ammina yatiima bayna dhahranay al-mushrikiin mu ne bi nga xam ne nag ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di ñëw uh, umratul qadiya Seydina Ali ibn Abi Talib ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam foofu la Makka ne comme que ñëw nañ ba fii alaama ana ci kaw lan la ñuy bàyyi ibnata amina suñu doomu bàyyiteex bi di Seydina Hamza sama bàyyiteex di sama freeru papa mooy maak yow mooy yonent ma yonent ma ak moom ndax Seydina Ali radiyallahu anhu baayam baay yonent ma lay saa saam ak Ali ay frère lañu voilà mooy ay frère lañu. moo tax mu ne ko alaama ana ci kaw lan natrukum nata'ammina yatiima bayna dhahranay mushrikiin waaye yonent mi alayhi salaatu salaam man Ali de dama lay laaj mais naka lañ mën a bàyyee suñu doomu bàyyi tëx bi muy Seydina Hamza doomam ji Umaara ñu ko ci diggam ci biir mushrikuuna Quraysh polythéistes Quraysh yi lu tax duñ ko yóbbaale mu ne bi boo xee loolu falam yanha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an ixraajihaa léegi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di wu koy tere ci mu génn ko mooy bu mu ko waxee lool moom <laughs> moom Seydina Ali ibn Abi Talib dafa jëloon décision ne du ko yóbbu non kii duma ko fi bàyyi léegi léegi nag waaye loolu riwaay boobu dëgërul li gën a dëgër mooy lii imaam al Buxaari solo mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw nañ bay génn bay génn hein ndaw si daal di leen topp mu fa xaraja nabiyu kon yonent mi alayhi salaatu wasalaam génn alayhi fa tabi'atu mu topp ko ibnatu Hamzata tunaadi doomi sayyidatuna sayyidina Hamza topp ko naan yaa ammu yaa ammu mooy yow sama bàytax yow sama bàytax bu ne nag bi muy def fatanaawalahaa Aliyun radiyallahu anhu fa axada bi yadihaa wa qaala li Faatimata duuna kibnata ammiki xammiliha seydna ali ibn abi taalib daal di daw jëli ko comme que da sëy sama baay tax loxo bi daal ci saydatu soxnaam saydatu bint rasulillah alayhim asalaatu wassalaam mu ñëw ne sayyidatu Fatima duuna ibnati amik ne ko téyel jàppal toppatoowal sa doomi sa doomi baay tex bi mu ngi nii waaw sa doomu baay tex bee ngi mooy Seydina Hamza pare yeeg fii noonu la mooy lu tax mu naan ko sa doomu baay tex te pourtant <laughs> Hamza baay la ci baayam mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam Hamza bàyyi la ci moom moom mu am doom bi sayyidatu Fatima sayyidina Ali naan ko ibnatu am mooy Hamza mooy sa bàyyi tax yow Fatima te pourtant maam la ci moom mais dañ naan la mooy côté radaa gi ñu doon wax axuuhu fi radaa mooy mbokk la frère le leew yonent bi alayhi salaam la moo tax mu koy wax lii dunaka ibnati ammika téel sa doomu sa doomu bàyyi tax bàngoo ne ko toppatoo ko nga téye ko léegi nag ah, bi nga xamante ne nii ne ko xam mi lii jël ko nga jël ko teg ko ci suñu xaw dëj gi mooy ci fi ñuy nekk yow fi ngay nekk nga dugal ko foofu nga toppatoo ko ñu ànd ñibbi dañuy ñibbi Medina ñu gii di ñibbi léegi nag bi nga xam ne ci la ñuy ñibbi Medina biñ demee ba àgg ah <laughs> léegi nag affaire kan mooy nekk tuteuru Euh, xale bi daal di posé wu nag alxadana ana moo koy toppatoo daal di koy yar ndax baayam génn na àddina Seydina Hamza génn na àddina bu yàgg ca Uhud léegi kan ca Quraysh la ne woon léegi ana te moom xale la xale la woon xaajul woon majeur sax ndaw si léegi <laughs> euh, Seydina Ali ibn Abi Talib moom jàppoon na ne comme que moo ko jël moom moo koy toppatoo këram lay ne ci sayyidatu Fatima lay ne radiyallahu anha mu koy toppatoo këram lay ne moom mooy occupé wu ci éducation xale bi waaye mbir mi mujjul demee noonu mu ne fa bi ñu demee Medina nag faxtasama fiha aliyun wa zaydun wa jaafar Seydina Ali ibn Abi ak Seydina Zayd ibn Haarisa ak Seydina Jaafar ibn Abi Taalib grand frère Seydina Ali ñu daal di ciy xëccoo ku nekk ne qaala Ali Seydina Ali ibn Abi ne ana axadtuha wa hiya bintu ammi ne non kii fekk ñoom it ku nekk na ne <laughs> non kii man maa koy yor kii sama kër la jëm keneen ki ne ko ah déedéet déedéet déedéet ñetteel bi taxaw fee ne ah non yéen ñaar ñépp du ñeen a juum xale bii ci man la jëm sama kër la jëm moo tax mu ne fa xaasa faxtasama fiha ali seydna ali ibn abi taalib seydna zeyd ibn xaaris ak seydna jaafar ibn abi taalib ku nekk ne man maa ko yor qaala ali seydna ali ne radiyallahu ana axadtuha wa hiya bintu ammi ne bon yéen lii wane ne man kii maa ko war a yor mooy ne man ana axadtuha man maa ko maa ko maa ko bu leen fàtte ne bi muy ñëw man maa téye ci loxoom indi ko ah maa ko jële biir mag te trajet bi yépp man sama soxna la neer waa sama soxna laa ko dénkoon ana axadtuha man maa ko jël génn ko biir Makka wa hiya ta teg ci loolu benn point la bu ma leen ëppalee wa hiya ta moom Umaara bi bintu ammi mais sama doomu bàyyi tax la di Hamza ibn Abdul Muttalib man Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib <laughs> loolu la Ali wax comme li tax moom kon moo war a am priorité ci garder xale bi wa qaala Jaafar grand frère bi Seydina Jaafar radiyallahu anhu ne ko déet ibnatu ammi bu dee nekk sa doomi kii rek bàyyi ci maa jow bokk bàyyi bi ñoom ñaar ñoo bokk bu ma juumul ñoo bokk ndey ak bàyyi Seydina Ali ak Seydina Jaafar bu ma juumul ñoo bokk ndey ak baay euh, seen yaay Fatima boo bële si si bon dese na ma mais bu ma juumul bu ma juumul si si noonu la mooy ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mooy ne ah frère sama yow boo nee ne yow ibnatu ammika la ah ma ne dangaa fàtte na man ibnatu ammi la man mii sama <laughs> ñoo bokk baay bokk lépp di bokk Hamza ñoo ko bokkandoo di léegi comme ko noonu la man man mii maa ko war a jël ndax man sama doomu bàytex la loolu benn point la bu ma bokk ak yéen mais mu am beneen wa xaalatuhaa taxti sànq kan waa ji nan la tudd Salma bint Umays mooy yaayu xale bi bi man sama soxna Jaafar nan la tudd Asma bint Umays mooy ndaw sii nii tantam euh, frère euh, sœuru yaayam mais man maa koy denc sama rom la nekk maa koy denc sama soxna la kon kay mu nekk ci man moo gën a yey mooy yaayam bi mu am ci kaw suuf nii ndax jamono ji dafa mel ni yaayu ndaw si dundatuloon yaayu ndaw si mooy Salma bële soit dundatuloon wala dafa mujj nekk yéeféer loolu la mën a demee mais nu mu ci man di demee mooy kay yaayu eh, eh, seeru doom ji noo mooy ya mooy do xale bi yaayam bu dee yaayam new fi mais sëru yaayam kay moo gën a yeey te man sëru yaayam di Asma bint Umays di sër ci doo yaayam di Salma bint Umays sama soxna la kon tey loolu am naa ñaari point bu mujj bii nag moom sax ci laa li ci laa lëppale yi biñ waxee bi mu waxee loolu moom Jaafar wa qaala Zayd sayyidna Zayd ibn Haaritha ne ah non non non non ñaar ñépp yéen ñaar ñépp lu ngeen fi wax yépp baax na waaye man mii man Zayd man maay ki nga xamante ne nii nag man maa koy yor ah mais Zayd moom sëy naa Zayd yow loo loo ko mën a waxe man ah si faut ngeen fàtte benn mbir ñu ne ko mooy la mu ne faut pas ibnatu axi kii sama doomu frère la yéen xam nga seen bàyyi la man sama frère la Eh, ah non eh, mais eh, saa yi répéter ma dégg fii Zayd nee na Seydina <laughs> Zayd ibn Haarisa nee na yéen ñaar ñépp du yéen yéen a ko war a yor mais man maa ko war a yor lu tax ibnatu axi sama doomu frère la ah non non mais yow bon leeral ñu Seydina Hamza moom ak Seydina Zayd ibn Haarisa nan lañ nekk ay frère Seydina Zayd ibn Haarisa du moom nga moom du moom ab jaam la woon buñ jàppoon Sayyidatu Xadiija moomoon ko may ko yonent bi alayhi salaatu salaam ma ne waaw ma ne Zayd mais waxal waxal waxal askan ma ne Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxiil ma ne voilà Zayd doomu Haarisa Haarisa doomu Sharaxbiil wala dañuy Sharaxiil kii di Hamza ibn Abdul Muttalib alqurashiyul haashimi nga naan mais yow loolu la say di wax ne frère am na man ah loolu la wax de waaw nee na de waa léegi foofu loolu bu mu tegloo ñu ne la en fait xam nga li tax mu wax loolu <laughs> mooy ne xam nga gisoon nañu bi ñuy gis euh, euh, affaire. fraternisation bi bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dooru ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam dafa doon bokkale jël ñenn ñi boole leen ak ñeneen ñi ñu nekk ay frère am na ñu ne woon seydina zayd bi ñuy gis lool kon seydina zayd ibn xaarisa radiyallahu taala moom ak na hamza pourtant ñoom ñépp Quraysh lañ jóge ñoom ñaar la yonent bi aleyhi salaatu boole woon ne Hamza yow ak Zayd yéen ay ngeen ay mbokk ngeen yéen ay mbokk ngeen ay frère ngeen loolu moo tax Seydina Ham euh, Zayd ne leen nag yéen kon yéen yéen ñépp maa leen ci ndax man kii ibnatu axi sama doomu frère la waaw <laughs> nga xam ne ta wasiyu Hamza la woon mooy Seydina Hamza ba muy génn àddina avant muy génn àddina testament wam ci moom la ko tegoon ngir mu toppatoo koy mbiram loolu moo tax nag Seydina Zayd ibn Haritha nag ne nag il faut faire très attention yéen ñi ndax yéen ñëpp maa ci gën yey ndax kat ibnatu akhi kii sama doom la sama doomu frère la waaw léegi nag mbir mi nan lañ ko yàttee <laughs> mbir mi nuñ ko yàttee moo tax euh, euh, ci kii bi <laughs> ci yeneen time alay saat salaam ci riwaa imaam al-Waaqidi mu ne gaay bi ñëwee ñoom ñett ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam am na ci beneen riwaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam da leen a dégg ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy wax seen biir mu xam ne ñii daal daa am lu ñuy xëccoo mu ne leen lan la <laughs> ñu ne ko lii la Seydina Jaafar Seydina Ali Seydina Zayd ibn Haarisa ku neew ne lii la léegi ku nekk joxe argument am ne lii moo tax que ni kii ñun daal ci ñuy discuter mooy doomu Seydina Hamza bi ñu daane moom kii ne maa koy yor ndax lii wëgg lii kii ne maa koy yor ci riwaay imaam al-Waaqidi mu ne ana bay baynakum ko ci ma lay saab saab ne kon baax na bàyyi maa teleem <laughs> léegi bàyyi leen maa teleem ah léegi yeneen ci ma lay saab saab di àtt eh, mu ne xoolal rek xoolal xoolal na yeneen ma lay saab saab ni mu ni mu àttee mu ne ci riwaay imaam al-Buxaari bi bu seydna albara bi radiyallahu mu ne fa qadaa biha nabiu sallallahu alayhi wa sallam lii xaalatiha wa qaala alxaalatu bi manzilati l um yonent bi alei salatu salaam nag di leen àtte bi mu leen di àtte mu ñëw neewul ne xoola mu daal di jox xale bi ne kii seeru yaayam moo koy yor kon kan mooy gañe kër kan la jëm kër Seydina Jaafar ndax Seydina Jaafar fa la sëru xale bi di sëru yaayu xale bi sëram mooy soxna Seydina Jaafar yonent mi alayhi salaatu salaam neewul mu àtteel ne Jaafar yow yaa yow yaa ko yor déedéet daneen sëram sëru yaayam li xaalatiha muy bàjjen ci xale bi muy bàjjen wala wala tante ci xale bi mu daal di koy àtte ne kooku la ba pare mu ne alxaalatu bi manzilatul umm ndax sœuru yaay grande sœur wala petite sœuru yaay palaasu yaay rek lay taxawe léegi nag euh, mu wax nag ñi ci des mu wax ku nekk ci ñoom ñett ñépp mu ne wa qaala li ali yonent mi alayhi salaatu wa salaam wax Seydina Ali ibn Abi Taalib ngir tamit dalal seen kii seen xel defal leen tamit ndax tamit bon mooy perte nañ procès bi mooy Seydina Ali ibn Abi Talib mais du pour lool kese du pour lool kese ndax Seydina Jaafar ci boppam wax na ko lu am solo <laughs> ñoom ñett ñépp <laughs> mu ne Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu anta minni wa ana minka mu ne Seydina Ali ibn Abi Talib yonent mi alayhi salaatu ne ko anta yow Ali minni ci man nga bokk voilà anta yow ali min nii ci man nga bokk wa ana taman sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam min ka ci yow laa bokk lii lañ naan <laughs> mu ne ma maay yow <laughs> maay yow yaay man boo gars yi nag dañ koy wax ci yeneen terme yoo xam ne léegi ak nit mi dootul bareeti solo dangay gis benn farceur bu ñëw naan sëriñ diw nee na ko may yow may yow yaay man loolu mu nekk farce yoo xam ne ju màgg màgg la mooy ce n'est mais lii lu la ilaha illallah lii nit dund nag deux mille ans ba dee daa moo lii yonent bi alayhi salaatu salaam ne Seydina Ali moo tax ñu mel nii eh, doo leen dab doo leen dab ku yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko anta minni wa ana mink ñooñu ay ay ay ay ay ay ay ay càppa ay kii lañuy doon ñoo xam ne ay hors pair lañ ay hors lañuy doon mais mooy loolu du du affaire askan wi kese ah, ak tamit la fait këne ñoo bokk askan wala ñoom ñoo bokk Abdul Muttalib Shayba après ñoom ay ba pare goroom la mais mooy le que ni le fait que Seydina Ali gis nañ ni mu njëkkee ci l'islam ak sopp bu rëy gi ko alayhi salaatu wassalaam sopp nga xam ne moom la gën a sopp ci waa këram moom la gën a sopp ci waa këram euh, moom waxoon Sayyidatu Fatima ba mu koy may nekkoon bul am dara looy tiit ndax ki ma lay may mooy ki ma gën a sopp ci sama waa kër moom alayhi salaatu wassalaam mooy <laughs> du ak mbokkaale kese ko ñoo bokkaat Abdul Muttalib ne sinon kon Seydina Jaafar da koy mën a wax lii te Seydina Jaafar waxu ko lii mais du wax na ko rëy rëy rëy de laa mooy daal ñii daal le Graal du raw le Graal ñoo ko yenn se mu ne ko anta minni wa ana minka ci man nga bokk anta yow ali min nii ci man nga bokk wa anata man seydna muhammad min ko mooy manuñ ñoo tàqale <laughs> ta ta firi bi gën a mooy loo seydna ali ibn taalib boo ko waxee lu dul noonu comme si yonent bi alayhi salaam nga ko wax ndax liñ mel lépp yonent bi alayhi salaam a ko melal noonu ba pare gërëm ko ba ñëw ne ko man maay yow an yow ci man nga bokk walla ma ci man pas yow yaay man man maay yow mais ci man nga bokk man ci yow laa bokk mooy loolu manoo leen tàqale te li borom bi naan man aadaani waliyan faqad aadantu bi faqad aadantu bil harb képp koo xam ne dafa ma loral ab waliyu sama benn parado kooku déclaré naa ko guerre Eh, mooy looloo am yonent bi ale moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñépp koo ci laal moo tax mu doon allah allah fi ashaabi maa ngi leen di maa ngi wooy maa ngi leen di mooy tëndakuloo di woo borom bi di leen mooy tëndakuloo ci sama saxaaba yi ne leen képp koo xam ne da leen a lor man nga lor te ku leen sopp fa bi xubbi ahabbahum ci sama sopp gooma sopp moo moo walangaat ba nga sopp saxaaba yi radiyallahu sama saxaaba yi waaye ku leen bañ xamal ne fa bu buur di ab rodahum ci sama bañ boo ma bañ moo roogalaat ba àgg ci ñoom allahu moo tax bañ benn saxaaba bu man di doon yow yaa ngi ci danger yaa ngi ci danger boo xamante ni nii ak koo man teg sa kanam jàpp ne mooy si sëriñ na nga xam ne yaa ngi ci danger boo xam ne moo raw danger de mort allahu akbar mu ne ko anta minni yow Seydina Ali ci man nga bokk wa anata man alayhi salaatu wasalaam min ci yow laa bokk ñii ay copie lañ copie ci ay copie lañ ci alayhi salaatu wasalaam nit ñu mel nii moo tax Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu foo ko gisee daanaka gis nga alayhi salaatu wasalaam daanaka foo ko gisee mas gis nga ko mooy comme si yonent ma sa benn copium la jël daldi muy Seydina Ali ibn Taalib ak ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi radiyallahu ku nekk am loo doon ci moom ak nitu da ngay gis borom boroom xam-xam yu mag yi wala yu mag yi tamit noonu la ñoo xam ne dañuy àgg foo xam ne euh, ñu sori lañuy doon ndax sopp gu leen yonent ma lay saar saam sopp

yow moom dangaa nirook sama bind sama forme physique moom nga niroon moo tax Seydina Jaafar bokk na ci ñi nga xam ne eh, moom boo ko xoolee nii bu doon foto daa am photo daa am nga dóor ko nga nga gis ko nii tem nga foog ne alayhi salaatu wassalaam nga gis mais yeneen ci ma alayhi salaatu wassalaam nag lu ko nit niru niru niru niru niru boo ko gisee rek xam ne wute nañoo ak ñoom <laughs> wute naa ñoom mooy xam nga buñ la nee kii day niroog diw tekkiwul ne moom la à cent pour cent mooy lu ko nit niru niru niru boo ko nee jàkk moom alayhi salaatu salaam xam ne dëgg la waa ji niru nag moom de waaye wallahi fii la taar je fii la taar téene fii la raay bi téene fii mooy dab bëccëg kenn melul ni moom waaye dañ ko xaw a niru mu ne ko yow ashbahta xalqi yow kantaa jaafar da niroog sama for ni ma yàlla binde yow noon nga niroog man mooy dangaa niroog man wa xuluqi ak samay jikko <laughs> mooy non seulement dangaa maa niru ci biir ci biti niruma ci biir laa ilaha illa mais sëñ bi mais yii yii yéeme na de la ilaha illa allah la ki nga xam ne laa yantiqu anil in huwa illa wahyun yuha te lii dafa nekk benn manqaba bu nganda nganda ngand pour Seydina Jaafar ndax xoolali borom bi wax bi mu naan wa innaka la ala xuluqin azim mu ne alayhi salaatu wassalaam wa innaka te dëgg-dëgg yow la ala xuluqin azim yaa plafone yaa ngi ci kaw jikko yu mag yi moo jikko yu màgg yi comme ni ñu koy waxee bu doon ab château la yonent mi alayhi saa moo tiim château bi mais xoolal ma ci jikko yooyu noonu la ne Seydina Jaafar yow ashbahta xalqi wa xuluqi te dañ maa ci côté boobu yi suñu boroom ne waa innaka la ala xuluqin azim mu ne ko yow jaafar danga maa niru ci bind waaye danga maa niru ci sama jikko yooyu waaw moo tax Seydina jaafar radiyallahu anhu gisoon nañ ko moom bokkoon na comme ni Seydina Abu Hurayra doon wax naan ñoom radiyallahu anhu ni mu leen doon dimbalee dafa dafa jéggi dayo sax mais gis nga bu leen ma sola romb comme ñun moom suñu xol yi nga xam ne suñu yoon new ci yi ngay romb ay way ñàkk di patauger ci sonn sa yoon newu ci nga def say course yu fees dell dem di di di togg ubbi sa feneen di leen ko xër te duñ ci ñam faale woo leen sax lu leen romb naan ñi ci yées moom ñoo ñu yor esprit ñii dañoo tàyyel nanguwu ñoo def dara nanguwu ñoo def dara rawati moom mooy réfugié yi gars yi di leen xoole ñii daal yor nañu ay sma ay smartphone loolu mooy wane ne gars yi ñàkkuñu fuñ jóge ñàkkuñu yow yor yor yor smartphone daa tax ab daa tax nga kii daa tax nga am dara loolu mooy dégg nga am ko te boo ko amee comme que moom la ñuy communiquer ci la ñuy xamee li xew nga ne ñoon comme que yor nañ ko mooy wane ne gars yi seen affaire baax na te yow xam nga ne waxoo dëgg sax yow xam nga ne léeg-léeg nga toll ci jamono yu metti te yaa ngi smartphone peut-être cinq wala deux hein mooy dañuy romb nit ñi di sonn seen yun newu ci duñ leen sax comme comme comme ay papiers yu ñu romb duñ leen sax jéem a xool wala buñ leen gisee pressé le pas wala wiiri bañ ba bañ jaay wax leen dara Seydina Jaafar ibn Abi Abdul Muttalib melul woon noonu de ibn Abi Taalib boobu radiyallahu anhu moom Seydina Abu Hurayra nee bokkoon na ci ñu gënoon a baax ci ñun bu moo soona romb waa ahlu suffa yooyu dañu doon wax kaay ñu dem kër ga buñ demee kër ga nag lu ñu fa fekk amul ay ganaar laak ay kii laak ñun ñun ñu ñépp ñun la koy jox lépp lu fa nekk moom lañ ko yàkkal ak amul dara lépp la leen di jox bu ñëwee nii fekk bon duñ fa fekk dara cin yi ya ci desoon yàq nañ leen ba dara desatu ci daanaka yu ñu mën a xóoñik wala yu ñuy marak yooyu mu jël cin bi jox leen ne leen ah lii de moo fi nekk mooy moom noonu la meloon waaw akbar xam nga ne kooku alayhi salaatu wasalaam bu ne ko te ashbahta xalqi wa xuluqi moom alayhi salaatu wasalaam mi romboon naa Abu Hurayra mu tëdd sonn muy laajte laajam ya bëgg ku ko ne kañ dem kër mu romb ko rek gis ko xam ne kii dafa sonn ne ko ñu dem kër mu dem bañ kiiwu soow moo mële waaye waaye ñu gis Seydina naa ni mu doon liggéey lu mel noonu bu leen romboon danaan leen ñëw leen ñu dem kon ashbahta yow jaafar dangaa niroo xalq yi sama mbind wa xuluqi ak samay jikko danga koo niroo Allahu akbar Allahu akbar waay waay ja'alana Allahu min min min man yushbihu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi xalqihi wa xuluqihi wa ja'alana wa ja'alana Allahu minhu wa minhu minna Allah amin li mu ñaanal ñi ñépp yàlla nañu ko buur yàlla may boole ñu ci ñooñu bu fi kenn nag nekk di gàttañlu fii moom saa gàttañlu la tudd yàlla day maye dong kenn defalu ko dara lu tax ku mérite dara yow nag boo jàppee ne yow moom jàpp nga ne yu kawe yi mënoo koo am bul wax amiin loolu yow la concerné mais ñun dañuy ñaan di wax loolu te gëm gëm gu leer këne bu ñu ko ñaanee mu dëggu ci ñun buur yàlla dinañu ko may lu koy tere lan moo tax mu ne naa may diw te bàyyi keneen yàlla waxul kenn lool zalika fadlullahi dane lii loolu al yaxu alxuraan la bu leer nañ suuratul Hadiid bu fi kenn nag ñëw fële wax ko man di doon bëgg laa gëmloo ne yéen ci caniveau yi ngeen di resté ñun ñooy mbëg masa nekk seeni sang kooku dalaa bëgg a jaamloo baña la ah? ah non parce que daa bëgg a jouer notoriété parce que Serigne diwee baayam wala mooy maamam wala lu man di doon bëgg laa jaamloo bañal voilà bul nangoo doon jaamu kenn nangu la doon jaamu yàlla kepp mu jeex dalaa bëgg a jaamloo dara nga dee ci njaam déedéet waaye yal na ma yàlla rey ci nekk ne nekk mag kafutu foos ta nga mën a nekk président loolu kay doo ko def ah boo manee di évoluer évoluer ñaanal buur yàlla te gëm ko nekki boo ci ne mu la koy jox boo ko gëmul nag wala di ko ñaan naa nañ ñaa ah wiin rek garaawul mais du la ko jox du ko jox de kon yal nañu buur yàlla ñi mu ñaanal ñi yépp ñu am amin léegi mu ne wa qaala li mu wax kanta Zayd na Haarisa radiyallahu anhu moo ci des mu ne ko anta axuna wa mawlaana mu ne ko kanta yow Zayd naa suñu mbokk nga axuunaa suñu frère maw wa mawlaana te lien bi am sama diggante yow dafa for Zayd ndax moom moo ko lan moo ko libéré yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko libéré ci mbuumi jaam yam ne woon moom xam nga jaam la woon boo xam ne Sayyidatu Xadiija moo ko may mais keroog ba mu seede woon ci alayhi salaatu salaam ba ko ay mbokkam bi jël si mu d'accord ne day des ak alayhi salaatu wasalaam yonent mi alayhi salaatu wasalaam daal di koy goreel ca kanamu waa Makka mu ne kon Seydina Zayd yow sama mbokk nga axuna fil iman ci ngëm yàlla te suñu mawlaa nga voilà loolu nga gis ni <laughs> Allahu akbar ah ku yeneen time alay saab saa wax ne anta axi ah yii ñi yépp ay maqaama yu rëy rëy rëy la yoo xam ne sax daanaka sax doo leen tudde maqaama lii dépassé na maqaama ashbata xalqi wa xuluqi mais looloo tax nit eh, jullit bu nekk jullit te xamoo ne loolooy sa sa sa loolooy sa objectif ban njariñ nga am di xaw mooy fii objectif bi yépp mooy ci laqad kaana lakum fii rasulillah uswatun la suñu boroom tracé nañu objectif bi objectif bi li nga xam ne moom la ñuy diir laqad dëgg-dëgg kaana ko nekk na te du leen di nekk ñeen leen fii rasulillah ci biir alayhi salaatu wassalaam uswatun modèle xasana bu baax a baax li man kaana ñeel képp koo xam ne yarjullaha mu ngi yaakaar gëm yàlla te di ko yaakaar wal yawmil aaxir ak gëm bés benc ba tey xam ne bu fa ñëwee nañ ko fay li doon jëf fii

ñu gis ne kon Seydina Jaafar radiyallahu anhu moom li tax mu gañ affaire bi mooy <laughs> mooy soxnaam si la mooy sox à vrai soxnaam see tax mu gañ affaire bi ndax soxnaam si comme que mooy fa sëru sëru sëru sëru ndaw sëru yaayu ndaw si looloo tax mu ne ko kon nag alxaalatu bi manzilatil um tànta palaasu yaay moom darajaay yaay la yor kon nag mu daal di koy àtteel ki nga xam ne mooy li xaalatihaa ngir sayyidatu Asma bint Umays ne woon soxnaay Seydina Jaafar ibn Abdillah non lu may wax nii Jaafar ibn Abdillah fan tax ma naan Jaafar ibn Abdillah mooy kan sax non Jaafar ibn <laughs> maa ngi naan Jaafar ibn Abdillah sama doon de sama xel dem ci Jaabir ibn Abdillah non voilà kon loolu mooy li nga xam ne ci noonu ba yonent mi alayhi salaatu la delloo comme ni ñu ko gisoon ci riwaaye imaam Muusaa ibn bi après mu daal di dellu ilaa Madinatul Munawwara euh, radiyallahu ta'ala ala ala saakiniha wa alayhi afdalu salaatu wassalaam léegi nag ginnaaw bi nga xam ne ci la lool xew imaam al bayhaqi rahmatullah aley kon aleyhi salaatu salaam jóge na umratul qadiya ba ñibbi medinatul munawwara imaam al bayhaqi daal di solo ci tudd ci après xew-xew bi denn sariya boo xam ne mu ko jële ci imaam al waaqidi rahmatullah aley ci càllaleen ba ci imaam al waaqidi continuer mu dem ba ci imaam az-Zuhri muy Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim non imaam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab muy imaam ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr Seydina Abu zuhri rahmatullah alayhi mu daal fiy tudd sariya bu ibn Abil Awja ibn Abil Awja as sulami ibn abil awja as-sulami am nañu ne al axram la tuddoon al axramu ibn abil awja as-sulamiyu di al axram di doomu abil awja bokkoon ci waa banu sulaym am na nag ñu koy woowe yeneeni tur eh. am nañu naan moo tax imaam al-Hafiz ne est-ce du Muhriz ibn Nadla est-ce que du noonu la tuddoon du Muhriz ibn Nadla ak ibn Abi Awja du kenn ki am nañu naan ma ci euh, euh, euh, Muhriz ibn Nadla am ñu naan ibn Nadila muy al Axram ibn Abil Awja am nañu naan comme Muusaa ibn Uqba Muhriz ibn Wahb te waxul Muhriz ibn Nadla ah moom imaam Muusaa par exemple moom dane Muhriz ibn Wahb waxul ne Muhriz ibn Nadla ndax dañ par exemple kii nu tudd borom al isti'aab kan mooy boroom al isti'aab mooy imaam ibn Abdul Barr moom dane Kabir lool la al-Muhriz ibn Nadla ibn Abdullah ibn Murra ibn Kathir bokk boroom Uslul Ghaba ne Kathir ibn Kabir di imaam boroom Uslul Ghaba mooy tan eh, eh, turbaan yi may gis mu am dëkkoon mu tuddati waaye tur bi dafa am benn livre mu doon gis mu doon wax ci affaire yu mel noonu côté Syrie yooyu moo tax moo euh, imaam Ibn al-Asir imaam Ibn al-Asir moom mooy borom Usdul Ghaba imaam euh, euh, kii mu ne moom noonu la wax loolu la am na. Euh, borom imam ibn Sa'd par exemple moom daneen ñu ngi koy dàkkantale abanad la imam Musa ibn Uqba rahmatullah alayhi moom dane Muhriz ibn Wahb mu ne moom bokk na ci ñi nga xam ne fekke nañ Badr bokkoon ci allié waa Bani Abd Shams bokkoon ci waa allié waa Bani Abd Shams imaam al-Waaqidi nag rahmatullah alayhi daal dinay soloo kon ci ginnaaw umratul qadiya ginnaaw umratul qadiya ci xadiis boo xam ne mu ngi ko jële ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi imaam al na ko noonu la ko boroom Dalaa'il an-Nubuwwa di imaam al daal di soloo ci càllaleem ba bi ba ci imaam al-Waaqidi imaam al-Waaqidi ne xaddatani Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim mu ne nettali na ma Muhammad di doomi Abdullah ibn Muslim Abdullah boobu di doomu ku ñuy wax Muslim an Zuhri mu jëlee ci imaam az-Zuhri qaa annahu qaala mu ne imaam az-Zuhri ne lamma raja'a Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam min umratil qadiyya rajaca fi dil xijjati min sanati saba fa bacasa bna abil cawjaa assulami fi xamsiina rajula fa xaraja ila bani sulaym imaam az-Zuhri kon rahmatullah aleyhi mu ne bi aleyhi salaatu wasalaam dëppee jóge umratul qadiya ci septième année bi mu ne mu ngi dellu ci dul xijja min sanati sab'in ci juróom-ñaareelu at bi fa ba'atha mu daal di yebal ibn abil awja di ibn abil awja al axram ibn abil awja anhu as-sulami te bokkoon ci waa bani sulaym banu salima as-salami la ñuy bu dee sulami mooy waa banu sulaym fii rajulan comme ñoom Seydina Jaabir as-Salami as-Salami pas Salmi wala Silmi non as-Salami min bani Salima as-Sulami min bani Sulaym euh, mu yónni ko kon fii xamsiina ci cinquante góor mooy sariyaam sariya bu Seydina Abil Awja la alayhi salaatu wa salaam yónni mu jógee Hudaybiya mu jógee umratul qadiya boole kook cinquante personnes fa xaraja ilaa bani sulaym mu dem ci mbokka bi ci waa bani sulaym mu ne wa kaana aynu bani sulaymin maa mu ne moom nag bi muy génn di dem xam nga tribu yi moom laa doon wax naan gaayu boo dëngee dangay bari ay surveillance ñooy ut ñu lay surveiller ak ay espion foog nga bari la ko moo tax dëkk yi dina dëng ci àddina bi ñoo ëpp ay espion fii mu ne ñi ngay gis ñu lay yónni ñu leen den di ñu naan saan moom de déggul wolof ndeysaan yàgg dafee yàggul ak dégg wolof moo xam ne américains yi jóge biir Chicago ñëw ca àllu bawol ba ne dañuy jàppale gaay ci seen seen culture yooyu ñooñu ci ëpp ay espion la ñuy doon wala ñuy jaar ci mbubb euh, action humanitaire te loolu gaay yu bari dëkk yi am problème ñoo xam nañ mooy information yu bari yi gaay kii ñoom ñoo leen koy jox ndekk na ay agent double lañ dañuy ñëw naan humanitaire leen tax a jóg ndekete boo moywul waa gi waa sëyi yàlla bokk waa sëyi yàlla bokk ñu ñëwee nag dañuy fondre ci masse bi ñu naan eh, moom waaye après jaral na sax mën a tuub na jël benn noo boo xam ne noobu wolof la wala benn noobu bambara fa selon fa mu nekk rek nekk fa nag ay at wala am mois ay mois di dem ak a ñëw bu demee def rapport yóbbu gaa yi naan ci parce que ci étudiants yi la ak yooyu dëgg la waaye yooyu yëpp ci kan la jëm ndax gaa yi mooy dañuy soxla di xam gaa yi waa Quraysh waa kii nag waa Banu Sulaym gaa yi seen benn waa waajoo xam ne seen benn espion fexe nañ ba mu ne fa mu ne wa kaana aynu Bani Sulaymin ma bi muy génn ci cinquante personnes yooyu nekk ci biir cinquante yi kenn koo xam ne dafa doon mbubbu mais moo newoon kiy surveiller l'observateur kiy observer foofu noonu waa Banu Sulaym gi mu jëm di mbokkam yi <laughs> mu ne comme que sariya la jëm foofu ngir dal seen kaw mu ne fa lamma fasala min al madina xaraja aynu ila qawmi bi nga xam ne ci lañu génn complètement Médina di dox noonu ci àll bi ngir dem waa ji jekki par inadvertance kenn gisatu ko ndeke dafa dem ci waa Banu Sulaym gaaw fa xaddarahum wa axbarahum fa xaddarahum mu dal di leen mettre en garde ne leen gaaw leen samay mbokk maa ngi nii Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam laa jóge yónnee na leen arme boo xam ne seen kaw la ñuy dal ci seen biir laa ne woon maa ngi nii di leen maa maa falaa jóge nii ci ñoom laa jóge fa xaddarahum mu mettre leen en garde bu axbarahum mu xabaar ci ñi gaa yi ngi ñëw te nombre tel lañu ki leen jiite mooy tel nombre tel ak tel ñii lañu kon gaa yooyu préparé mooy <laughs> xam nga sax yooyu bari gaa yi newoon bett wala ñu yëg ko foo xam ne duñ mën a waajal ndaw bii nag gaa yi am nañ temps am nañ temps préparé mu ne fa jama'u jam'an kaseeran gaa yi daldi armé wu bu baax dajale ay nit ñu bari armé wu ñuy xaar gaay nag de pied ferme te ñoom yëguñ ne gaay yëg nañ leen mu ne wa jaa'ahum abil awja wal qawmu mu'iddun ibn abil awja ak si radiyallahu ak ñim àndal fekk gaay yi ils sont prêts pour pour pour battre jusqu'au mort jusqu'à la mort gaa yi pare nañ ngir xare jusqu'à donner leur dernier goutte de sang mooy pare nañu te ñu bari lañ ils sont prêts à à mu ne fa lamma an ra'ahum asxaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ra'aw jam'ahu da'awhum mu ne naka la leen saxaaba yonente mi alayhi salaatu wa salaam daal di ñoom ibn Abil Awja bi ñu agsee gis leen gaa yi bari lool war a aw jamaahum ñu gis gaa yi daal daanaka foo sànni mbàtt mu takk ndax bari daawhum ila lislaam ñu woo leen ci lislaam ne dañ leen di woo ngeen dugg ci lislaam farashaquhum bin nabl walam yasma'u qawlahum mais gaa yi nekkuñ fasal leen tontu ay flèche lañ leen yóbbanti lañ leen yónnee kay dégluwuñ sax li ñuy wax wa qaalu ñu teg ci naan leen laa xaajata lanaa ilaa ma da'awtum ilay ne leen soxlawuñu amuñu benn aajo ci li ngeen di woote jëme ci muy seen diine jot nee na faramawhum saa wa ja'alatil amdaadu ta'ti ñuy fléchante mais nu ñuy gën dem waa Banu Sulaym comme que yëgaloon nañ ko seen allié yi ñooñ gaa yi di gën a ñëw amdaad yi di ñëw mooy renfort yi di ñëw renfort yi di ñëw xatta ahdaqu bihim min kulli jaani ba gaa yi ñëw daal saxaaba yi radiyallahu ba mu jeex cinquante personnes amul benn wàll boo xam ne lu dul ne mushrikuuna yi wër nañ leen waaw mu ne fa qaatalal qawmu qitaalan shadiidan gaa yi daal di xare xare bu méttee méttee méttee méttee métti hatta qutila ammatuhum ba ni ñuy faate presque ñëpp ci ñoom ñëpp ci ñoom gaa éliminé nañu wa usiba ibnu abil awja bi jirahatin kaseera ñu daal di gaañ ki nga xam ne mooy ibnu abil awja moom ñu daal di koy al axram ñu daal di gaa yi daal di koy blessé blessé moom blessure bu méttee méttee métti blessure bu metti la ci jële waaw fataxaamala xata raja'a ila al madina bi man baqiya ma'ahu min asxaabi fi awwali yawmin min safar sanata thaman ah mu fexe malgré ses blessures fexe battre en mook ñi nga xam ne jotuñ leen a faat ba ni ñuy agsee Medina ci safar safar lañ agsi ci samaan sanata samaan muy huitième année bi fa la ñuy door agsi ci safar ci la ñuy fekk muharram ci safar bi ci tegu weer bi ci tegu ci lañ daldi agsi medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam loolu tamit moom loolu lañ am ci tarjama moom imaam ibn abil awja as-sulami al-axram imaam al-xaafis nee na way yaxtamilu an yakuna huwa muhriz ibn nadla comme nañ ko xool c'est possible que ne moom mii moo doon muhriz ibn nadla gisoon nañ yooyu ci début bi ak tuur beek wute yi ci am radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu léegi nag kon am naa tey dañuy yem nii nag ci jotaay bii di ñëw incha allah kon ci la ñuy duggee daanaka ci fin bi nii ci lañuy duggee ci huitième année bi kon jeexal nañ walilah alhamdu min na complètement septième année bi ci gàddaay aleyhi salatu wassalaam gis nañ xew-xew yu mag yi ci amoon ci septième année bi euh, gis nañ xew-xew yi ci gën a mag yi ci xew euh, loolu nag muy Xaybar ak umratul qadiya yooyu yépp ñu ngi xew ci li nga xam ne mooy ci juróom-ñaareelu at mi léegi nag ci jotaay bii di ñu ubbi at mu bees ci dundu alayhi salaatu wassalaam insha allahu taala ba pare di ko ubbeeg duggu lislaam ki nga xam ne mooy ñaari ponkal yu mag ci saxaaba yi radiyallahu ñoo xamante ne ci waa Quraysh lañ bokkoon waaye keroog ci juróom-ñaareelu at mi ci lañu